waaw waaw man daal dama mbokk yoo xam ne dama leen di jokk ñu may dox wa ahsinu ilayhim wa may jëf may jëf lu baax ci ñoom ñoom ñuy ñaawi jëme ci man wa ahlumu anhum wa yajhaluna an may rafetal lu nekk leew lu ñeewante def lu baax lu nekk ci ñoom waaye dafa mel ni loolu yëguñu ko di ma ji lu ñaaw di ma delloo lu ñaaw yenn saa sam ne ko la in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhum al-mal wa la yazalu ma'aka ma dumta ala dhalik waaw ko bu dee nii nga ma ko waxee noonu la demee mu ngi mel ni da nga leen di sexal ay safara nga leen di sexal seen xol yi day bitaa muy dóom bu tàng jot ndax lan borom bi du deñ di la yëkkati seen mbir ñoom di gën a suufe ñu lay soxore te duñ ci man tus waaw wala yazaalu te du deñ maaka min allahi dhahir ànd ak yow di tukkee ci borom bi ak ndimbal ak jàppandal bu la yàllay jàppandal alayhim ci seen kaw tout le temps yaa leen di féete kaw waaw maa dumta ala zalik fekk yaa ngi nekk ci lool kon loolu wax naa la yàgg naa laa wax loolu du waxi nit diw deful li mu war a def man duma def li ma war a def sama diggante sama borom waaw li ma ko war a defal te borom bi teg ma ko moom mu ñàkk a def li mu war a defal te bi teg ko ko loolu teggiwul sa bos waaw kon nag yooyu barrière yooyu tax ki gis ay nit yoo xam ne nañ dañu seeti diw dogoo nañu seen frère buñ bokkal nday ak baay buñ bokkal nday bu ñu bokkal baay wala koo xamante ne seen doomu bàjjen seen doomu nijaay seen mbokk feebar wala koo xam ne xamee ci diine ñu dogoog ñoom lu tax parce que nee nañ m'a ce qu'il m'a fait là ah non non non non non devant sa tombe non il faut pas compter parmi les invités quoi non non non qui vont assister à ses funérailles non c'est pas moi wal iyaazu billah xoolal kooku fi ko ki cànkote fa ko iblis ñu toj ba ca kaw da ko rëbb ci suuf wallahi noonu la ko iblis def kooku cànkute mu dalalin wallahi mubin la ne barag mu jàpp ne mu ngi ci fulla nga gis ñoo xam ne ay waaba jiiba ay ñu saytaane ñoo xamante ne minal din si laa wax ay xaritam yoo xam ne ñoo ko ci poussé naan ko wax nga dëgg faut pas nga ñàkk fayda non yow yow yow c'est da ngay am fulla nit da ngay am fulla voilà parce que ñoom non lii la yo voilà waaw lii yéeme na muy ay waay yoo xam ne ñoo na naan il faut pas se laisser faire il yu bon alhamdulillah waaw nga ne an nammamun di dox di yàq di jouer le mauvais ay mbokk yoo xam ne dañoo borom bi da ne innamal mu'minuna ikhwa aslihu bayna akhawaykum dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk na ngeen rafetal seen diggante mbokk yi ñoom nga gis façon yu mel noonu waaw yamradu al abdu min ibadi mimman fil ard fala yu'ad kenn du ko teeti waaw sama benn jaam ci sama jaam yi day feebar ci kaw suuf ndeysaan mu mel ni gars yi dañ koo yéene ab dëkkwaa na dee bu ko defee ñu passe à autre kenn du ko seeti bu dee ci hôpital la ne waaw ay blouse kese lay gis médecin yi kese waaw te bu dee réew la moo xamante ne boo fayul doo dugg moom bu yorul may mooy du dugg sax hôpital néegam lay nekk puqsam ba waaw waaw ku nekk nag di dagg ci foofee di dem naan ñu ngi siyaare ji sëriñ diw di yóbbu ay alal te seen rakk nekk fii ordonnance kenn fayu ko ku nekk di jaay ne man wax xam nañ li mu ne ñu jël di wallahi yóbbu leen ay milliards ci sëriñ boobu du ngeen fa am tos dara du ngeen ko fa am dara du nga fooy fooy fekke yàlla fooy daje yàlla fooy ama njërëmu yàlla ci sa mii feebar waaw ama alimta anna abdi fulanu marid ama alimta law udtahu la wajadtani inda xanaa xamoo ne sama jaam boobu feebar boo demoon seeti ko foofu nga may fekk foofu ngay amee sama ngërëm mais fa fa nga ko xañ àqam jël di ko jox ñoo xam ne mën nañu laa jënd wal iyaadu billah wal iyaadu billah wa aati dal qurba xaqqa ñu nga nekkub sàmm àllar dem nag ñu naan sëriñ bi gërëm na ko wallahi yow xam nga ne sëriñ boo bu xamoon ne loolu nga def du nangu alal ji nga yor bu dee mat na lim doon waaw bu ko xamul na xamu ko waaye du dara te ne amoo gërëm même bu dee ne ne gërëm na la moom xamul parce que lim gis ci bi rek lay mën a àttew mais yàlla mi xam xam na ne yow moom sa xol baaxul sa toilettage bi ci def waaw di wan ne yaa tabe buñ laajee yaa jëkk joxe. nga mën a xañ sa frère nga mën a xañ sa ndey nga mën a xañ sa baay mën a xañ sa mbokk boo xamante ne xam nga ne mu ngi ci aajo ordonnance boo xam ne boo moyul bu ko jëndul kaawam dina garaaw feebaram dina metti la koy dal muy dina souffrir nga man koo soulager loolu defoo ko mën a jënd ay médicaments jox ko wala jox ko lu dem fajoo waaw loolu nag attention même le loolu du nit kese ah institution yi ci lañ waaw kullukum roi gisoon nañ ko fi ci riyaat bi yéen ñëpp ay sàmm ngeen nekk président boo xam nekk ci réew boo xam ne doomu réew mi bu ñu feebaree du ñu faju kenn du leen seet kenn amul benn ci autorité yi koo xamante ni ministère de la santé créé nañ ko fi mu ngi fi waaye yoonu yoonu newu ci ci ay korok kese di dem bitim réew ak yooyu waaye kanta pajum waa réew mi dëgg-dëgg seen santé yoonam new ci waaw di accumuler ay privilèges ay nangam nangam ay discours korok fii dem nangam kanta pajum réew mi moo di wax moom bu feebaree Europe la jëm du fajoo ci réew mi parce xam ne ne réew mi defu fi tus lu tax mu man fee fajoo wal iyaadu billah yamradu al abdu min boroom bi ne sama jenn jaam ci sama jaam yi da day feebar ci suuf kenn du ko setti allahu akbar ay kumba ay ñàkk nday lañu ñoom waaw amul nday waaw li ci gën a yées nag ñi nga xam ne dañuy ànd ak nit jamono jam amee jamono jam amee santé waaw di leen defal lu bari gaa yi topp ko comme weñ ni toppe mango bu ñu bu bu bu bu bu bu setal waaw mais ba mu commencé am problème këram ñëpp fu mu nekk waxuma këram mbedd yi fu mu jaar ñëpp topp ko mu am incident de tra accident de travail am lu ko dal balam doon am manatu koo am ñu hospitalisé ko daanaka économie yëpp mu def ko ci paj bu mujj amatul dara nekk këram boo demee këram da nga xanaa kay du kii laa xamoon y'a deux ans ki ma doon fekk ci kër gii sëpp fees ñëpp indi fi seen soxla mu leen koy fajal fu muy liggéey boo demee gaay yi dañuy ñëw ba di ko fa xaar te doon loon gàntal kenn waaw ku ne mu taxaw ci sutura te du la ma sa xoole bëtu nàngam ak nàngam mukk tey lii dal nga ñëw këram mu mel ni désert waaw te du ne boo tey lundi la heure bii di yi dañu li non non nga ñëw fi lundi du lundi au dimanche bés boo fi ñëw heure boo fi ñëw c'est comme ça c'est le désert ñu bàyyi ko soxnaam si nga xam ne moom jet naa mën a muñ peut nekk moom bu dee ku baax la sinon moom itam day dem ba ko fi comme ñëpp waaw ndax ku intérêt jóg tax a jóg bu jeexee nga dem sa yoon waaw waaw allahu akbar ko gën a gis kooku kooku mii noonu loolu amatul kenn ku naan ko alaaji mbaa yaa ngi tane sax amatul lu dul ay doomam ak ñi nga xam ne man la ñàkk mais ñeneen ñi mu xamoon ñëpp gisatu leen ku nekk nag naan liggéey bi liggéey bi waaw te bu dëj jot jotee ku nekk ñëw ngir bëgg a jaay ne allah ji lim ñu defaloon tey ñu xam ne ah nañ ko ko. yéen a di waaba jiiba yéen bon yéen di iblis yoo xamante ne nii minal jinni yi minal insi yéen yu yées yéen bon yéen yées waroon ngeen am kersa def loolu. yéen kay maroon ngeen lem seen doq rek dem seen yoon ba ngeen déwee dëjëm sax ngeen ñaanal ko ta mu jeex waaye nag yi waru ngeen woon a jënd nag soxlawul woon nag ordonnance boo xam ne quinze mille francs la doon jar kenn nangu koo jënd te ndax alalam ji yëpp ci yéen la doon dem waaw li tax mu jeex nag feebaram bi ci la def économie bi yëpp te amuñu réew moo xam ne gars yi dinañ la taxaw état bi côté yooyu léppam na waaw ñi mu defal manal seen bopp ñenn ñi manaloon nañ seen bopp. mais dañ doon ñëw di ko jaay ne dara amu fa mu leen di kii ñoom ñu dégg looloo yëpp ko xam ne alaaji feebar daratul ndax xam nañu ko ndax ñoon ñoo la gën a xam sa bopp ñoo la gën a xam sa programme ndax dañ laa soxlaa kër boo war a dem xam nañ foo war a fanaan xam nañ ngir ñu mën a ñëw di diis seeni soxla ñoo ko gën a xam waaw kon nag buñ ñëwee dal di lay daal di lay daal di lay kiiwaat nga feebar gisatoo leen oh. mooy ala amdin siyamaa nañ ko def ala amdin siyama la ñu ko def ñoo ko tey ñoom ñoo ko tey waaw wal iyaazu billah marid al abdu marid al abdu min ibadi fi l ard yamradu al abdu min ibadi mimman fi l ard fala yu'ad yamradu day feebar al abdu sama jaam ci sama jaam yi kenn du ko seeti waaw lii mooy euh, image lii mooy situation bu désolante bi nga xam ne moom la ñuy dund waaw ñu gis ay nit di ko dund ba pare ñu leen di jay ay sàmba alaar yoo xam ne ñu ngi leen di tagg ci mbedd mi waaw waaw ah, moom kay moom moom kay yàlla na ko yàlla dëgëral nàngam ak nàngam waaw moom daal suñu facture sax moo ñu koy fayal nàngam ak nàngam te kat ndayam mu nga fee tëdd feebar waaw hôpital bu baax duñ ko fa yóbbu di ko yóbbu ay dispensaire yoo xam ne am nañu possibilité yóbbu ko hôpitaux yu baax waaw ñuy faire semblant di faire le minimum quoi waaw bu ñu waxee ñu ne sax ñoom doon nañ ko yóbbu doon nañ wax nañ ko yóbbu foofu ci di ab dispensaire lan la lan la man dispensaire daa man dara dispensaire dañu am sax matériel xanaa passement kese lañ yor ak yu man a ñàkk yoo xamante ne nii mooy kii de premier secours suñu dispensaire yi nga xam ne dara amuñu ko da ngay ñëw yërëm leen waaw. boo bu la yàlla mayee tuut sax nga dimbali leen jëndal leen yenn matériel ay ay ay niwaa kii nii nag façon yooyu ñu téye ak yoo xam ne ku gaañu góom yi moom lañ leen di panser pansement yi nga jëndal leen sarax leen ngay jaay ne walla man yóbboon naa ko te hôpitaux yoo xam ne mënoon ko faa yóbbu te yàlla may na la loo ko defee wala yéen ngeen di groupe bu ngeen tegoon ku nekk teg ngeen dimbali seen mbokk waaw bari na maladie yoo xamante ni nii day awu waaw nit ki di ko jànkoonteel il suffisait gars yi ko léegi walilah alhamdu wal mi nag réseaux sociaux yi gars yi dañ koy internet bi whatsapp nangam euh, snap gars yooyu publier ko gars yi si ku ci mën a jàpp waaw ku ci mën jàpp waaw ñooñu de ñu ngi def li ñu war a def waaw waaye am na ña ña nga xam ne nag mënoon nañ ko def te lépp bi ci fekk gars kenn du publier ñu bañ koo def te ko seet yow ku mel noonu la yàlla lay wax waaw damaa feebaroon yow doomu aadama bi fee seet si woo ma xanaa yëgoo ne maanaam yàlla leen ngay feebar <laughs> mu ngi taqdis borom bi waaw ko setal que waaw borom bi waaw waaye nag borom bi waxul boppam waaw borom bi jaamam yii ñooy ak njabootam waaw ayaalullahi fil ard mooy jaamam yii waaw du njabootu entre jul eh, eh, eh, ni muy amee njaboot déedéet waaye borom bi lépp léppam jaamam yi laqad karramnaa banii aadama képp ku leen teral mu teral la waaye ku leen doyadal parce que seen sant parce que amuñu lii parce que lii yow képp koo teral mooy santam la wala képp koo teral juddóom la wala képp koo teral mooy lan alal ju mu yor ak looy yaakaar te moom yow teraloo ko ngir yàlla da koo teral ngir ay gaar gaar te bu gaar gaar yooyu ñu ko intérêt nga wal iyaadu billah xaqir wallahi ant yaa mees yaa tuuti kon nag fadlu iyaadatul marid nañuy investir hôpitaux yi waaw di seeti way walaat yi waaw léegi nag lii borom bi ne xanaa boo ko seeti woon lool nag mooy boo ñëwee di ko seeti na nekk bul dem di ko waaw am na ñoo xam ne côté bii moom man nañ dinañ seeti waaye bu ñëwee muusuñu yeewuñ xamuñu diine xamuñu xam-xam yeewuñ yow ah waa yow lii la dal metti na lii de diw ba mu daloon ah yàlla na ko yàlla yërëm moom de loolu feebar nga koy naan diw ba oh, fan yii de mbir mi nii ah ravage yi nii def ci réew mi ah loolu de doy na yow yaa ngi ci gën waa <laughs> ñëw di koy yaakaarloo yàlla gëmloo yàlla xam ne tegeeb yàlla la lu mu tege saa bu ko neexee la koy teggi yal na ko teggi ñu ngi lay ñaanal ñaanu sunna yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci bunt bi ci tegu yoneen a sam doon ñaanal ku feebar nga ñaanal ko yooyu dalal xelam mu xam ne am na ñoo xamante ne nii ñu ngi fii ñu koy assister ñoo xam ne fàttewuñu ko mu xam ne tamit ci communauté la bokk loolu dafa am solo innamal mu'minuna ikhwa dëgg dëgg way gëm yàlla yi ñooy mbokk ñu xam ne mbokkoo gi lii day jariñ lii du mbokkoo neex kese pour mu neex et pour le pire aussi loolu la war a demee buy metti tamit te neex kese ne ñu ngi fi buy neex ñu ngi fi bu naqaree ab saa oh bon am naa beneen yoon ah non man fii c'est que man sax daa am yoo xam ne yu ma waroon a dox après kenn dootu la gis yow xam nga ne yaa yées yaa bon waaw kon nag lii yëpp day wane fadlu ngëneelu kon seeti te mooy suñu bunt bi iyaadatul marid seeti ku feebar boo fa demee yàlla ngay daj da ngay yàlla da yàlla. di nga daj dajee mu yàlla ki a feebar waaw loolu nag amul ñoo bokk sant sama doom déedéet sa mbokk la xatta wax naa la yéeféer bi nga xam ne xeexu la sax nga amoon ak moom euh, relation yu baax bu feebaree demal seeti ko comme ñu koy gisee hadis bi nga xam ne wax nañ la ko jotaay bi weesu këri imam dina ko indi mu yoneen saa saam dem di seeti benn yahud boo xam ne da doon fréquenté këram da doon nekk këru yoneen saa saam lu bari mu feebar yoneen saa saam laajte ko ñu ne mu de jóg leen ñu dem seeti ko allahu akbar fadlu iyadatul marid waaw ginnaaw loolu mu ne yabna adam istat'amtuka falam tut'imni yow doomu aadama bi de ñaan naa la nga leel ma waaye defoo ko de mu ne ko waa borom bi nan laa lay yeele wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna istat'amaka abdi fulan falam tut'imni xanaa xamoo ne sama jaam diw de sakk woon na la nga leel ko te defoo ko amaa alimta ndax xamoo ne law annahu istam'am ah, ah, law amaa alimta law at'amtahu la wajadta dhalika indi xanaa xamoo ne boo ko leeloon di nga fekk yoolu yeel ba nga ko def fi ma waaw lii tamit beneen désolation la buy xew bu xew waaw boo xamante ne nit koo xam ne day xiif li ñu waxoon sànq waaw yor na njaboot wala moom dong amul dara waaw dëkk bi metti lool. du yaa fuus dem de non dina jéem waaye dëkk dee mel noonu dara boo amul relation am ñu kii wala nangam am ci loo jàpp nii te loo jàpp yombul day jéem lu nekk dara gaa yi xam ko waaw léeg-léeg mu ñëw ci sutura comme ni ñu waxoon sànq laaj ah man di kër gi wala nangam ak nangam xam naa boo ñu mënoon a dimbali rek te mu wóor na waa ji Sénégal c'est vrai que léegi imposteurs yi dafa bari mooy kàcc-kat yi nga xam ne dañuy ñëw di bëggoo woo yéere ñu mel ni ñooñu nag bokk nañ ci nit ñi gën a yées di mooy usurpation d'identité la ñuy def waaw mooy sodee faux titre yuy dugg ci mbubb yoo xam ne du seen mbubb waaw ñu jël lañu waroon a jox na ko mérité jox leen ko te ñoom daa da di tàmb ak ah tàmb ak saa mbay mbayaan kese leen jàpp waaye am noon nañu am nañu leen doy waaye du ñu doy waaw ñu dem di jaar ci mbubbu ñu ñàkk te ñàkkuñu bari na digg la ji bari na ñoo xam ne gars yi dañ leen di déjouer après ci fekk leen retrouver nag ndeke waa caaxaankat la woon waaw ndekete yoo waa ji na doon kàcc li doon wax amul loolu nag dëgg la tax na ñenn ñu bari daal di xaw a di def ndànk waaye dama ne loolu warul tax nga arrêté lépp looy def waaw parce que di nga ku ko yelloo bu boobaa waaw gisoo waaye yoneen saa sallam doon wax génne sarax joxe sarax ah ndeke ku ko yelloowul jël ko gaa yi xëy na ah eh, tay de moom daal di nañuy saraxe tay koo xamante ne ku ku ku ku woomal la ñu daal di koy sarax waa ji yëpp taxul mu dee génnewaat saa bu génnee te muy dal eh, bokkul ak mais yàlla da koo nangul waaw parce que yéenee ma tax waaw yéene ma tax yow sa yéene boobu bu la gaa nax nañ la nax ci yàlla waaw pet loolu tuddul nax ci nit ñi la tudde nax waaye yow sa yool la nga doon def wallahi borom bi da koy dina jote sa bo diñ ko jot te dina àgg waaw wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifu lépp lu ngeen dépensé te yàlla tax moom moo leen koy wutu moo koy wutu moo leen koy wutu kon nag istat'amaka abdi ama alimta ndax xamoo woon ne sama jaam de sàngam de waaw daal woon na lay wax nga leel ko nga bañ defoo ko boo ko leeloon ni nga fekk yool ba fa man loolu wax naa la mën na nekk làmmiñ waaye xaal waaw xaalam mooy kii xam nga ne kii moom amul yaa ko gën a xam du looy soupçonné de duggante nga ak moom xam nga ak njabootam xam nga ñoo xam ne xam nañu ko dañuy ñëw sax di la ko diis ah diw te ñoo xool nuñ ko jàppale non sawaay sawaay day dëbb dëbbal mii rek de non damay ragal benn bés day dox ci mbedd mi ba daanu quoi te boobu gàcc dina dal dina dal gaa de nan la ñuy mën a amee suñu mbokku jullit mu nekk suñu biir ñu koy seetaan ci nii quoi gis nga ni mu yooye nii du yooyu dara du feebar du ay xalaat du dara sawaay daa amul lu mu dundee waaw boo demee këram léeg-léeg mu sombi léeg-léeg loolu sax du ko am dara suukar suñ ci def sax amu ko waaw saay te ñoo def ci def mois bu nekk ñu am lu ñuy amakas tuut wala semaine bu nekk ñu am lu ñu dajale jox ko ñu wax la ko loolu mooy waa ji du moo koo ñëw wax ak laa meñam de waaye yow kooku yow istathamaka abdi fulaan yow ci nga wala xaalam da xam ne gis xaalam xam ne eh, kii de aajow na te xam nga ko te waxu la ko may xaalam ngoo gise ndax moom yaxsabuhumul jaahilu aghniya min at-ta'affufi waaw waaye boo muusee nag di nga leen xam ne bi siimaahum waaw laa yasaluna an-naasa ilhaafa duñu nekk di laaj ñit ñaa ba insistance xam ñooñu défale leen ba pare seetaan leen ci noonu bàyyi leen waaw bu ñu waxee nga am noomee laaju ma dara yow ñëppay laaj yow da feebar wala lan moo la da nga foog ne ñëppay ñëw lu ñu xaw la ñëw di ko wala lu ñu soxla di ko wax nit ñi amul am na yoo xam seen dignité la ñuy jàpp non du ñu ko def waaw doyloo seen borom yow da feebar wala lan kooku génn la ci ci nga boo xamee lool jàppale woo ko defaloo ko dara xamal ne di nga bokk ci ñi borom bi di wax ñen sama jaam diw ñaanoon na la nga nga leer ko te defoo ko boo ko defoon de yool ga mooy nit ki daa war a xam ne loolu ay euh, euh, la Bamba doon wax fa inna fi fil iyaali turqan lil lil jarir waaw gis nga njaboot bi te njaboot jooju du njaboot ji kese mais ñi la yàlla booleel xéewale la loo xam ne ñoom mën nañ cee jot ñoom ñëpp sa yàlla ndax ñun ñëpp min aadam kulluna min aadam wa aadamu min turab ñun ñëpp suñu maam mooy aadam alayhi salaatu wasalaam te ci suuf la ko borom bi bind ci ban waaw képp koo xam ne sa waawee xéewal yi la borom bi jox ndax joxu la ko ngir mu yem ci yow facture nga dangaa war di jàllale mais waxu la ko ngir nga jël ko kott te ngir sa bopp jeex na fàtte ñi ci des déedéet waaw wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fiihi la borom bi wax dépenser nga xam ne dañ leen koo defal borom bi maa moo leen ko defal ngeen koy wutu wante alal ji du sax sa xal sa ah. léegi ñu la ko waaw duggee sa loxo soit ci dono wala ci neneen ñu saisir la la nga yoroon nga gis mu nekk ci loxoy keneen oto ba nga yoroon di ko doxantoo nga am nit ñoo yoreel ñu nangu ko waaw jaay ko ay nit ñu koy taal di ko dawal romb sa kanam man eh ngay xalaat ndaxay Tesla bii maa ko moomoon Toyota bii maa ko moomoon daka Peugeot bii maa moomoon mu ngi nii romb nga xam ne kon mustaxlafiina fee da ngeen ciy wuutu wonde tam tam ko jox mën nga koo dindiwaat ko keneen waaw wa da war a nekk koo xam damay man jaamu yàlla lay def yàlla lay jëflanteel mbir mi yëpp c'est mooy lii borom bi dañoo woo di ñu xamal ne ñun à nit ñi jaam yi moom lañuy ñuy jëflanteel bu ma demee di seeti sama mbokk mu feebar yàlla laay jëflanteel à travers moom waaw yàlla moo ma wan difficulté jox ma moyens yu ma faje difficulté boobu léegi di ma seetaan nag li yëpp lu wane waaw. waaw alladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala borom bee bind dee ak dund ngir teste ñu ana ñun kan moo gën a rafet jëf kon nag bu may jëflanteeg sama mbokk nit doomu aadama damay jàpp ne man de yàlla laa jëflante à travers moom kii moo taxit lu mu gën a rafete laay amee relation moom waaw bu ma koy leer du ma ñëw romb biir kër gi woo soxna si ne ko waaw wool doom sa sa doom diw ana Moodu woo ko mu ñëw na jël saako ceeb bi jox euh, baayam diw déedéet loolu du sutura loolu du sutura déedéet loolu du sutura léegi bu ko defee sa jëkkër xamal sa soxna xamal na loolu xamal ne ko yaa ko jox saako ceeb doom ji xam na ko te doom ji buy génn ne xaritam diw ah saa waay kaay jàppale ma waay paa bee ma wax ma yóbbul saako ceeb bi bàyyi diw ko waa xoolal mu tas nga gis comme que ñun yaruñu suñu doom yi exactement léeg-léeg ñuy ñaawal paa doomi paa boobu buñ jotee ñaan ko waaye yow doo toppal ne yow nga xam ne sa baay baay diw moo ko ji jox saako ceeb walla iyaazu billaah loolu kan moo indi problème boobu mooy baay diw ma ko doon dimbali woo ko nekk ne ko yóbbul te moom mu mënoon ko defal boppam ci sutura suuf sedd wala bu jël oto dugal ko ci bu dee borom oto la wala leneen waaw bàyyi bay xëy wala guddi mu génn. wala mu dajeeg moom foo xamante ne utal ko saret waaw teg ko ci moom ne ko yéegal mu yéeg saret bi demal moom këram ni ko xoolal image yu rafet lool mu ñëw njabootam yépp dañuy jàpp ne moom moo ko def moo ko jënd xoolal loolu lu rafet loolu lu tax duñu ko def ñenn ñu duñu def dara ñenn ñu bu ñuy def ngir jël képp la def boo leen ko tuddalul ëllëg sax ñu mere la waaw waaw xanaa léegi waaw ñoom nii la bu ñu soxlaa nangam waaye wam man ma dal te borom bi laa tubtilu sadaqaatikum yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen sarax yi ci al man nag ala di xaj di di di bu dul woon man bu dul woon man waaw dara doo ko am waaw. kon ñetteel yabna adam istasqaytuka falam tafqini waaw yow doomu aadama bi waaw da gis ay peuple <laughs> Palestine gaa yi embargo leen waaw allahu akbar feebar dal jot na leen muy ñoom ñoom yii yépp dafa dugg ci ñoom waaw jamono yii yahud yu yéeseeg occidentaux yeeg ak pays yi nga xam ne ay pays jullit la ñoo xam ne ay collaborateurs yu bon lañu waaw waaw jàppa tax ba situation boo am ñu embargo leen waaw yamradul abdu min ibadi mimman fil ard fala yu'ad suñu mbokk palestiniens wallahi yamronwul ay bopp lañ leen dóor ñii dee ñii feebar ñii amputé wu ñii seen nopp yi fëq ñii seen bët yi ñii seen tànk yi toj lu ne hôpitaux amatu fa ñu raade ko kan moo leen seeti ban réewu jullit ban ban ministère ban pays nga gis boo xam ne yónnee na fa ay ay kii jullit ñi seeti nañ leen mukk waaw ñoom ñu ngi fi yenn ñeneen di paraadeek waaw ah. di dem ay Nations Unies di wax seen waxi caaxaan di wër ci pays européens yeeg nangam ñoom ñu ngi ci leneen fala tu'an allahu akbar sàkku nañ wallahi ñu jox leen dund ndax fépp lañ leen tëj lil fuqara alladhina uhsiru dañ noonu yàlla yu mag yi min al qiradati ikhwan al qiradati wal khanazir mbokk goroy ak yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy cochon yi minal yahuudil xubasa wa man waalahum ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom waaw noonu lañ leen def waaye gis nga ñaata lañ julli ñi ay milliards milliards ak lu teg waaw benn koppum ndox benn butéelu Evian benn cristalline wala euh, butéelu ndox ñu ne incapable nañ l'Égypte l'Arabie saoudite le Sénégal la Malaisie le Pakistan l'Indonésie limal limal l'Algérie partout Maroc hein le Soudan tous les pays musulmans euh, réunis ils sont incapables nee nañu manuñu leel ñooñu manuñu leen yónnee dund ndax lan alxabiis al al al al yahudi moom Netanyahu alayhi min allahi al-la'in al-mutataliya wa man wala moom moo tax quoi ñun ñoo yées ñun billahi en tout cas képp ku ci man dara ka kantaa ki ci manul dara koo kenn manu ko wax dara laa wax waaw jullit bi échalam mu ngi nekk fii buñ gisee benn ket bu ñuy def ci mosquée bi ngir ñoom mu joxe loo ko wax loolu la man kenn manu ko fee di teg looloo xam ne manu ko waaw la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha borom bi joxuñu pouvoir pouvoir ba ñam ko jox te ñoom ni waroon ko mën a lijjanti tax yabeel gi mu jóge ci ñoom ñooñu la yàlla yi laaj loolu mais pas waaw mais bu ma gisee nag ku ñuy dajale ne ay yére ñuy dajale ngir dimbali leen man dinaa jël sa jël sa yére def ci yow yow def nga li la war waaye li solo yooyu yëpp mooy ñaan ndax mooy muxul ibada waaw mooy yuqu jaamu yàlla gi ñaanal leen am na ñoo xam ne wallahi dañ leen a nay sax ñaanal leen am na ñoo xam ne mébatoon nañ ñu effacé leen ci carte bi te nee nañ ay jullit leen wal iyaazu parce que lu tax nandal nañ leen ci géedu mbon ak kéefër al qadiyatul wala wal bara rey ko ci seen xol yi ba mu jeex méngoog seen mbokk jullit yi te dañ ci yi loolu ñu rey ko moo tax lu dal ab yéeféer moo leen di gën a metti li nga xam ne moo dal seen mbokk jullit parce que bokkuñ couleur wala bokkuñu même buñ bokkee couleur bon non bokkuñ ay intérêt wala nangam ñoom nàngam na nangam wal iyaadu billah waaw ñooñ de sox laaj nañu ñu ñu leen defuñ ci en tout cas ñu bari ñu bari defuñ dara waaw population yi nag ñu ngi def liñ man di manifester wu di def lu ne hatta yéeféri ñu ngi def waaw yow boobu doo julli naan non man nangam non caisse de solidarité yooyu bokk ci manifestation boo manee bokk ci bu dee yow bokk nga ci yi nga xam ne gis nañ ne manifestation man naa nekk loolu duñ ci taxawaat voilà mu ne kon yabna adam istasqaytuka falam tasqini ñaan naa la nga naan dal ma mee defoo ko mu ne ko borom bi na laa lay naanale te yaay borom bi ndéefi mu ne ko istasqaaka abdi fulaan waaw waaw sama jaam diw de ñaan na la nga ñaandal ko waaw gaa dañuy ñëw vacances yi jot ay ay réewu jullit ñëw en Occident bi vacances ànd ak seen njaboot daal di louer ay plage privi ay plage ngir seen bànneexu bopp waaw bi yaataa yubbee alalu fa ñu jóge ñooñu innamal mu'minuuna ixwa duggul seen nopp entre temps ñu ngi bombardé seen mbokk waxuma la ñu ngi bombardé rek mais ñoo xam ne kenn bombardé wu leen am nañu relation bu baax ñu ngay xiif fii Nigeria Nigeria feneen ñu seetaan leen ñuy dee comme ay weñ waaw foofu moom duñ ne sax daa am guerre moo tax moo man dañuy ragal nangam waa dañoo ragal noon bi al Israël loolu sax amu ci mais dara duñ def tus istasqata abdi fulaan yow mii tamit man mii di wax sama jaam diw amoon na facture ndox boo xam ne manoon ngeen koo fay lool mooy istasqaka abdi fulaan mu ñëw diis la facture ndoxam bu ko deful dañ koy couper te robinet mbedd amatu ñoo ko jaaku gi xam rupina mbedd booy dem borne fontaine di di diw amatul di di fay amatul boo amul robinet da ngay dem ci teen te teen boo ko amul yàqu ko mu ñëw diis la facture facture ndox yi nga xam ne nga ñëw kenn du ko fay ku nekk di joxe ngànt bañ couper ndoxam amul dara waaw léegi bu waree togg nag muy seet ana ban ci mbokkam yi ci ci dëkkaalim yi lay dem laaj fa benn bitéelu ndox ñaan fii nàngam ak nàngam loolu rustu na wal iyaadu billah waaw ah, istisqaaka abdi fulaan sama mbokk eh, sama jaam niw dikk li la woon na la wanoon na la facture ndoxam ngir nga fajal ko ko ngir nga man ko ko bu mën a am ndox lu mu dee dee lu vital lool nga xam ne manu la ñàkk ci dunduk nit waaye fanam tasqe utoon nga say ngànt yu foo ku dëgg rek yàlla xam na ñu dëggook ñuy kàcc koo xam ne manu ko mu ne ah manu ko de kooku yàlla xam na ne manu ko waaw waaw ndax qawlun ma'ruf wax ju njekk wa maghfira ak ñaan mu gën la ko xam naa ba beneen yoon loolu moo gën min sadaqatin tatba'uha adha moo gën alhamdulillah wala yatba'uha adha moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne yatba'uha adha lor da ko jox waa ji ci jox leen ko pare nag di leen dénigrer noo gars nag dañu waaru quoi waaw ah, ñu ñëwee lii nag manu la woy quoi ah, saa su ne facture am bi euh, nangam da ngay ah. ba pare dem di ko wax ñeneen ñëpp ñi ko yëgul woon fa xam ne moo leen fayal facture wu nàngam ak nàngam wala nga ne ko noo am ne nag moo saay nag da non da ngay de ko ne ah, ah loolu yow xam nga ne lu ñaaw loolu nga ko teg xam nga ne moos waxoon ko delloo woon ko ci njëkk moo gënoon kon xadiis bi rëy na waaw nañu borom bi eh, delloo ci boppam quoi on kon xam naa ñu yem ni biir ñëw insha allahu taala ñu gis bi nga xam ne moom la ci al imam teg muy xadiis huit cent